بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 ñu ngi woon ci borom subhaanahu wa ta'ala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana sadaqallahu al-aziim ta'ruju dana rañal dana yéeg al-malaa'ikatu malaa'ika yi war ruuxu ak ruux ilayhi jëm ci moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala fii yawmin ci bés boo xam ne kaana nekk na miqdaaruhu ak nattam xamsiina juróom fukk alf ci junni sanatin ci ay eh, at gisoon nañ li nga xamante ne moom moo aju ci rañaan maanaam ak yéeg bi nga xam ne moom la malaayika yi yéeg ak eh, ruux Euh, waxoon nañu lenn ci borom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhim ni nga xamante ne moom la ñu ci baatu ruux euh, defoon nañu tamit taxqiq bi ba xatta am na ñoo xamante ne dañu wax ne sax ar ruux moom mooy ruux doomu aadama maanaam moom lañ ci jublu maanaam ne doomu aadama maanaam ruuxam moom itam day yéeg day yéeg ànd maanaam ni malaaka yi yéegi. moom maanaam ilayhi jëm ci buur yàlla subhaanahu wata ta'ala euh, waaye waxoon nañ kan mooy ar-ruh maanaam euh, ar-ruh euh, ku am la ci biir alquran nag ar-ruh day ñëw di am maanaam di indi ñëw ay ci ay feeñuwaay yu wuute ba ñëw na ci fukki feeñuwaay yoo xamante ne ay feeñuwaay yu wuute la ci ar-ruh ala kulli xaalin Euh, ki nga xamante ne moom mooy ar-ruhul euh, a'zam maanaam moom gisoon nañu moom mooy kan kon moom day ñëw lay jëm ci moom buur yàlla ñoom ñii dañuy wàcc dañuy dañuy rañaan bopp ilayhi jëm ci buur yàlla subhaanahu wa taala fii yawmin ci ab bës maanaam bës boobu waxoon nañ tamit li nga xamante ne moom mooy euh, baat bi ci jëmmi boppam lan lay tekki amma li nga xamante ne moom mooy borom bi subhaanahu wa si moom suy wax euh, bés moom ci boppam euh, maanaam mooy day nekk da koy léeg-léeg mu tuddee ko maanaam mu daal di koy def au pluriel daal ni ayyaamullah euh, maanaam moom mooy ñi nga xamante ne moom mooy fanu yi nga xam ne moom mooy fanu buur yàlla yi subhaanahu Euh, kon bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa di wax naan wa laqad arsalna Musa bi ayatina an axrij qawmaka min az-zulumati ila an-nur an axrij qawmaka min az-zulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah wa bi ayyamillah mu ne wallahi dëgg-dëgg yabal nañ yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam maanaam mu ànd ak suñu aaya ñu ne ko an ne axrij qawmak ne génneel ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa aw nit mina zulumaat ci lëndëm yi ila nuur yi jëme leen ci leer yi wa zakkirhum te nga fàttali leen eh, bi ayyaamillah ci bis yi nga xamante ne ñoom ñooy eh, bisu eh, yàlla buur yàlla yi subhaanahu wa ta'ala léeg tamit borom subhaanahu wa taala daal ni qul lilladina amanu yaghfiruuna yaghfiru qul lilladina amanu yaghfiru lilladina laa yarjuuna ayyaama allah liyajziya qawman bima kaanu yaksibuun waxal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm te dëggu nee nañu jéggal yaghfiru lilladina laa yarjuuna ayyaama allah ñi nga xamante ne ñoom euh, yaakaaruñu ah, fanu yàlla yi loolu boobaa li jajzi qawman bimaa si yaksibuun boo ko defee nit ñu fay li nga xamante ne moom mooy euh, lañ doon def euh, te fii ayyaam allah day daal mooy feneen fi nga xam ne moom lay wax ne alladina la yarjuuna liqaa allah mooy ñi nga xamante ne yaakaaruñu dajeg yàlla te loolu kon bu boobaa euh, foofu ayyaam maanaam bu boobaa dootul tekkeeti événement kese maanaam mën na am rapport ak événement bien sûr wala période kese waaye day teg li nga xamante ne euh, moom mooy euh, day tekki euh, lépp loo xamante ne maanaam moom mooy dajeeg yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala ay feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu boobaa mooy nekk ayyaamu ayyaamullah kon dinañ gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala kon maanaam dafa am ay bës maanaam bësam yi nag li nga xamante ne moom lay tekki moom mooy eh, xeetu feeñuwaay yi muy feeñ ci mbir maanaam ci eh, ci anam gi nga xamante ne moom mooy anam gu mat sëkk loolu moom moo tax loolu sax d'ailleurs moom mooy tom masalan bu naan kullu yawmin huwa fi sha'n maanaam bis bu jot ñu ngi ci ay mbir maanaam saa ne ay feeñuwaayam ñu ngi mat ci dara maanaam kon ay mbir yoo xamante ne moom borom bi subhaanahu wa taala maanaam ay jeexitali turam ak ay melo maanaam dañuy feeñ ci ay mbir bis bu jot bis bu loolu day am mooy mooy kon kon kullu huwa uh, fi sha'nin uh, subhaanahu uh, wa taala kon loolu bis boobu mu am mu mu daal di ciy teg ne kaana boo xam ne nekk na bi maanaa li muy mooy bis bi ci jëmmi boppam boo ko xoolee li muy tekki li mu nekk maanaam moom la ci boppam mooy lan mooy miqdaaruhu miqdaar mooy ak dayo maanaam moom mooy moom mooy ak nattuwaay miqdaar kenn du ko wax comme al qadar ak al miqdaar li leen wutale euh, qadar moom mooy loo xamante ne euh, nattuwaay la waaye ci màggaay maanaam comme daraja loolu moom mooy alqadar comme bu ñu naan azimul qadri mooy ku màgg dayo ku màgg daraja loolu lay tekki euh, comme li nga xamante ne moom mooy loo xamante ne lenn lu ci nekk noonu la mel léegi nag miqdaar miqdaar moom mooy loo xamante ne dañ koo mesurer maanaam loo xamante ne dafa am ay mesure ay dimension donc dimension loolu moom mooy alqadar mooy mooy mooy almiqdaar loolu moo tax borom subhaanahu wa taala daañu ne wa kullu shay'in indahu bi fa moom moom borom bi subhaanahu wa ko teg maanaam eh, eh, ci ci ci nattuwaay maanaam dafa am mesure yoo xamante ne moom lañ ko teg wuuteeg fi nga xamante ne foofu lay waxee ne masalan wa maa qadarullah haqqa qadri maanaam ñoom day eh, nattuñu yàlla gis nga foofu natt lay mais sauf que fi mu wuutee moom mooy xaq qadri maanaam ci dayo maanaam dayo borom subhaanahu wa ta'aala dëgg dëgg joxuñu ko maanaam moom mooy dara la màggaay bi nga xam te ne moom lañ ko war a màggal màggaluñ ko mooy nattuñu borom subhaanahu wa ta'aala maanaam teguñu ko fi xam ne moom lañ ko war a teg ba ñu koy melale ak yu mu wuuteel wala boog ñu koy nuroole ak ay bindeefam wala boog ñu koy bokkaale ak euh, loo xamante ne xaqiqatan maanaam amu fi woon yàlla borom subhaanahu wa ta'aala moom moo ko amal maanaam nga gis ne kon loolu qadar kon foofu la wure wuute ak miqdaar kon qadr ci daraja lay toll ci màggaay ah eh, ci fonk gi ñu lay war fonk maanaam ci buntu boobu lay dugg alors que miqdaar maanaam moom ñu ngi dugg ci nattuwaay fii nag comme que lu ñuy mesurer la moo tax mu ne euh, euh, euh, mu ne mu ne kaana miqdaaruhu xam siina mooy juróom fukk maanaam xam na alfa junni sana ci ay at Euh, sanatun maanaam kon juróom fukk junni moom lay wax fii muy xam si na alf euh, sana pluriel bi moom mooy euh, sanawaat maanaam dañuy wax tamit sununa moom mooy ay sanawaat mooy ay at dañuy wax tamit na moom mooy ay ay ay ay ay ay at tamit léegi li nga xamante ne moom mooy wuute ak diggante sana masalan ak ah, aam masalan moom mooy aamul moom day nekk loo xamante ne maanaam sanatul ñaare day metti comme euh, sab'a da da'aban bi nga xam ne moom la tazra'una sab'a sinina da'aban comme li yent yàlla euh, Yusuf alayhi salaatu wassalaam borom subhaanahu wa maanaam mi ngi wax naan di nettali li yent yàlla Yuusuf alayhi salaatu wasalaam doon wax ni tamit ne leen di ngeen bay juróom-ñaari eh, at yu tegaloo maanaam mooy juróom-ñaari at yoo xamante ne fa maa xasattum fazaruu fii sunbulihi maanaam lépp loo bay rek lépp loo leen góob rek bàyyi leen ko ci góob maanaam ci lan lañ koy waxee mooy épi bi nga xamante ne ci lay ne ba mu li ngeen di lekk. maanaam sinon dee leen denc juróom-ñaari at yu métti lay doon waaw maanaam juróom-ñaari at lay doon yoo xamante ne maanaam da ngeen di liggéey di denc di jàpp di di di di di takk seen biir euh, su ma yàq sabon si daanu après nag yeneen juróom-ñaar yu tar nag dañuy ñëw yoo xamante ne juróom-ñaar yu tar yooyu su yegsee voilà yooyu nag bu boobaa ci ngeen di euh, ngeen di profité ci li ngeen doon économiser li ngeen doon dëxëñ. ci euh, juróom-ñaar yi nga xamante ne ñoom ñooy yi jiitu kon mooy liggéey leen liggéey bu metti ci juróom-ñaari at yooyu maanaam nga gis ne foofu baatu sana la jëfandikoo euh, léeg-léeg comme masalan yent yàlla Nuh alayhi salaatu wassalaam moom dafa ne euh, fa labisa fihim alfa sanata daan ne illaa xamsiina aaman maanaam dafa des ci ñoom yent yàlla Nuux alayhi dafa nekk ci biir nitam ñi junni at ba mu des mu ne alfa si alfa euh, euh, mooy euh, junni at mu ne illaa xamsiina aaman ba mu des juróom fukk ci ay at xam nga am tam at lay waaye at booba maanaam at yu neex la maanaam moom li mu des maanaam mille ans la ne ci biir nitam yi mais cinquante ans yu neex kese la dund moo tax mu ne xam si na amal loolu moo wute la am ak sana amma euh, xawlu mooy loo xam te ne day day day dellu maanaam loo xam te ne comme euh, euh, xawlay ni kaamilay ni li ma maanaam mooy ñaari ñaari at yoo xam ne yu matal ah, maanaam moom mooy pour ki nga xam te ne dafa bëgg a matal nam maanaam te loolu moom mooy ci ñu ëmb juróom benn weer ñu war koo mën a nàmpal ba ñaari at yu mat sëkk bu fekkente ne maanaam ci niveau bi gën a mat foofu la mën a yem maanaam foofu nag masala la boo xam ne ñu bëri dañ ciy juum maanaam ñu bëri dañoo foog ne bu ñu waxee euh, ñaari at mooy nàmpal bu mag bi ñoom dañoo foog ne at la war a nàmpal xale ba ba maanaam ba ba keroog moom xale bi di am ñaari at fekk nag wax ji jubluwuñ ci loolu maanaam wax ji liñ ci jublu moom mooy mëneef na koo nàmpal ba maximum ñaari at loolu lay tekki. te ñaari at yooyu ñoom ñooy maximum bi te lool bu boobaa day daal di euh, aju ci ñaata weer ñaata weer lañ ko ëmboon comme li alquran wax ne wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahra maanaam ëmb gi ñu ko ëmb ak euh, bàyyi bi ñu koy bàyyee nampal maanaam diggante boobu yëpp fanweeri weer la maanaam fanweeri weer la maanaam mooy 30 mois léegi 30 mois yooyu soo jëlee aaya boobu. nga jël aaya bale di wax ne li gën a maximum li ñuy nàmpal nit moom moo ñaari at maanaam bu boobaa da ngay daal di am ne ndekete maanaam kon bu boobaa mu nekk vingt-quatre mois ñaar fukki weer ak ñeent bu boobaa da daal di xam ne ndekete mën nañoo nàmpal nit ah maanaam mën nañoo ëmb nit juróom-benn weer maanaam kon nit bu ëmbee maanaam eh, juróom-benn weer maanaam bu sëy sëy juróom-benn weer après mu am doom dañuy daal di xam ne bàyyi maanaam jëkkër jee ko jur jarul ñu naan dafa teel a ëmb euh, dafa teel a kii bi dafa gaaw ak ay yooyu yëpp maanaam jarul spéculation yu métti yooyu yëpp dootu ko mat maanaam euh, comme ni nga xam ne léeg-léeg noonu lay amee ci société yàlla ñu yàlla sàmm euh, li nga xamante ne moom mooy kon waaye par maanaam juróomi weer wala ñeenti weer ñetti weer moom teel na waaye nag juróom benn weer baax na dal na xel dégg li nga xamante ne kon moom mooy ñaar fukki weer kon ak ñeent te moom mooy ñaari at loolu la ñuy am moment moom la ñuy eh, nampale ala kulli xaal li ñu ci jublu woon moom mooy teqale diggante maanaam alxawlu ak alaam ak sana maanaam loolu la moo leen wutale fii tamit borom subhaanahu wa taala eh, waxee ni xam siina alfa sana muy juróom fukk junni ci ay at day dëgëral ne. bis boobu nga xamante ne moom la ñuy wax bu boobaa ñu dellu si waat ci maanaam yow min fii yow min maanaam ci bis boobu maanaam bu boobaa day dëgëral ne yawmal qiyaamati maanaam moom la ñuy wax maanaam bu boobaa li muy tekki mooy ne malaayika yi kii maanaam day daal di dellu si kon ci sa ala saa bi maanaam mooy malaaka yi dinañu rañaan ñoom ak ruux yëpp dinañ wàcc bu boobaa mboolem malaaka yi lañ ci daal di jublu ba mu des a aaluuna minal malaayika kon malaayikatu tasxiir malaayikatu tadbiir ñoom ñëpp dañuy wàcc. hatta al muqarrabuna minhu maanaam hatta malaikatul muqarrabina ñoom dañ ci daal di bokk bu boobaa maanaam su dee maanaa bi ci yawmin maanaam yawmal qiyaamati lañ ko delloo su dee maanaam bi dañ ko delloo ci leneen maanaam comme wàcc gi ñuy wàcc ci laylatul qadri ak yu mel noonu bu boobaa la ñuy wax ah ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, wàcc ci suuf si ah, ah nekk ci asamaan yi ak borom subhaanahu wa ta'aala ah, ñi nga xamante ne dafa am ay yenn mission yu mu leen yebal. maanaam ngir maanaam ñu ñu lu ci ñu aju ci lu aju ci loolu boobaa kon ñooñu daal lañuy daal di wax euh, léegi kon yowmal xiyaamati suñ wàccee maanaam suñ ñoom ñii dañuy wàcc malaaka yëpp dañuy wàcc parce que umpale woo woo leen ne euh, yowmal xiyaamati ci suuf si ñu ne ci lay amee maanaam duñu ne dañuy jël yóbbuñu ci beneen suuf déedéet euh, am alquran nee na yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar maanaam bis lay doon boo xamante ne dañuy suuf si dañ koy wecci def ko beneen suuf waaye maanaam mais suuf si la ñuy def ko beneen suuf maanaam doj yëpp dañ koy kul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa maanaam euh, doj yi comme ni alquran wax dañ koy euh, dañ koy euh, mokk dañ koy mokkal maanaam mu tas mu maase ak suuf si suuf si ni mu mel nii nga xamante ne dafa am ay place yu yëkkati ko place yu wàcc ak yu mel noonu keroog àllaaxira maanaam du mel noonu lépp day day day day mel lax léppay tasa maase léppay maase leneen dootul amati si kaw suuf lépp borom subhaanahu wa ta'aala da koy suuf si ah, euh, loolu moom mooy bis boobu dañuy soppi suuf si def ko beneen suuf yow matu baddalul ard xayral ard was samaawaat maanaam kon dañ koy def yeneen suuf waaye lii gën a dëgëral ne suuf si la ñuy dekkee. mooy aay yu bari bari bari mooy euh, li nga xamante ne yaxrujuuna minal ajdaasi comme aaya bii di ñëw ci kanam ah euh, ak bi nekk soo sourate Yaasin maanaam ne dañuy génn nag léegi ci seen bàmmeel yi maanaam te bàmmeel yi fii ci suuf si ñu nekk fi la bàmmeel yi nekk beneen bi ci des mooy li borom subhaanahu wa ta'aala wax ne minhaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa ci suuf si lañ leen bindee fii lañ leen di lu ci lañ leen di delloo maanaam kon seen bàmmeel ci suuf si lay ne euh, wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa te ci suuf si lañ leen di génnee bu beneen yoon yi maanaam beneen yoon euh, te moom mooy yawmal qiyaamati ci suuf si yi ngeen nekk maanaam fii lañ leen di génnee bu ko defee ñu daal leen di pang maanaam yóbbu leen li nga xam ne moom mooy ardul mahshar mooy pàcc bi nga xamante ne foofu la daje bi di amee te hadith yi wax nañ ne Sham lay nekke maanaam mooy diggante Palestine Syrie Jordanie maanaam côté boobu foofu noonu foofu mooy ardu mahshar mooy ardu maanaam place bi nga xamante ne foofu la yowmal qiyaamati foofu lay amee foofu la ñu pangee nit ñi euh, ala kulli xaal kon euh, li nga xamante ne moom mooy euh, suuf si mooy maanaam bis boobu kon bu fekkee ne dañ koo firee yowmal qiyaamati maanaam loolu day daal di nekk loo xamante ne lu yanu la mooy fii yawmin kaana miqdaaruhu uh, xamsiina uh, xamsiina alfa uh, sana beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy liy dëgëral loolu maanaam liy dëgëral ne juróom fukki at maanaam juróom la yawmal qiyaamati moom mooy eh, xadis bi nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax maanaam xadis la boo xamante ne xadis bu bu bu siiw la imam al-Bukhari imam Muslim imam eh, Abu Dawud at-Tirmidhi Nasa'i ak Ibn Majah ñoom ñëpp solo nañ ko rahmatullahi alayhi ala al-jami' eh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma min sahibi kanz la yu'addi zakata illa uhmiya alayhi fi naari jahannam fa yuj'alu safaiha fa yukwa biha jibaahuhu wa janiibahu hatta yahkuma Allahu bayna ibaadihi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana amul kenn koo xamante ne dafa yor or maanaam boroom or la maanaam boroom or wala xaalis maanaam trésor saahibu kanzin laa yu'addi zakaataha du joxe azakaam lu dul lan mu ne boroom subhaanahu wa ta'ala dañuy jël safaih eh, maanaam mooy euh, euh, or boobu ak xaalis boobu trésor boobu yooyu la jël daal koy sóob ci biir jahannama suñ paree maanaam fa yukwaa fa yukwaa biha comme bi alquran wax rek alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah boobu aay boobu ñoom lay wax maanaam moom mooy mooy mooy ñooñu bi mu naan euh, yawma yuhma alayhi fi naari jahannama fa yukwaa bihaa jibaahuhum wa junuubuhum haazaa maa kanaztum li anfusikum maanaam loolu moom mooy maanaam aaya boobu moom mooy moom la moom hadith bi moo koy firi mais ñi nga xamante ne kon dañuy denc or ak xaalis te nanguñ ko dépenser ci yoonu yàlla maanaam mooy yor koppar yi di di tré di thésauriser rek di denc di ndëxëñ maanaam di dëxëñ di denc na am naa nangami milliards am naa nangami milliards te doo ci jël génne azaka maanaam loolu lay wax mu ne ñooñu maanaam te mooy li gën a néew nga xam ne moom nga ci war a mën def mooy génne ci azaka mu ne ñooñu yowmal xiyaamati dañuy jël alal jooju dugal ko ci biir jahannama bu ko defee ñu daal di leen koy jëlee ñaasee leen ko ci seen wàll yi maanaam seen xar kanam yi ak maanaam seen wàll yi seen wet yi euh, bu boobaa ñu ne leen lii ngeen doon dencal seen bopp waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu yàlla daf koy def mu ne xataa yaxkuma allaha bayna ibadihi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana maanaam ba nga xamante ne yàlla ne borom yeneen bi sallallahu ne dañ koy dañ leen koy defal maanaam di leen ko ñaas ba keroog yàlla ay àtte jaam yi maanaam soit mu dem ñu dem àjjana euh, soit moo tax mu ne summa yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal naar topp nag léegi buñu ko dee ñaas bis bi pendant cinquante mille ans moom mooy bis mu yowmal qiyaamati nga xamante ne léegi ba bu yàlla àttee jaame ne ba léegi gaa yi war a dem àjjana wala safara léegi nag ñu daal di koy war yoonam ne ko nag léegi wala léegi mën nga dem àjjana wala mën nga dem safara waaw mën nga dem àjjana wala mën nga dem safara mais euh, liñ jubluwoon ci wax ji indi wax ji maanaam mooy cinquante mille ans yooyu loolu lu am la xadis euh, euh, boobu xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ñu ko bu sette comme liñu ko gis am na xadis boo xam ne bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri la radiyallahu ta'ala anhu boobu imam Ahmad moo ko solo rahimahullah euh, al imam Ibn Hibban solo na ko al imam al-Bayhaqi al-Qadi euh, Abu Ya'la euh, ak ñeneen rahmatullah al jami' Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an an an an an al-yawm an an yawm an al-yawm alladhi an yawm al-qiyamah wala boog an al-yawm alladhi kana miqdaruhu 50 alf sana ma atwalu haadal yawm maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koo laaj ci bis bi nga xamante ne eh, anil yawmi alladhi kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana naam noonu la su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil yawmi alladhi kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana maa atwalu haadal yawm wala maa atwalu ci beneen riwaaya laaj nañ yonent bi sallallahu wa sallam ne ko waaw bis boobu nga xamante ne moom cinquante mille ans la maanaam juróom fukki bis boobu gudd na de maa atwalu haadal yawm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wal fawwahu billati nafsi bi yadihi la yukhaffafu ala al-mu'min hatta la yakuna ahwan min salatin maktubatin eh, kaana yusalliha fi dunya ne yenente bi sallallahu alayhi wa ne waat ci yàlla ci yàlla mi nga xamante ne sama bakkan ci loxoom la ne ne cinquante mille ans yooyu déedéet ko dégg nii rek maanaam mooy dinañ ko woyofalal jullit ñi aji gëm dinañ ko ko woyofalal ba nga xamante ne mooy gën a néew muy gën a néew muy wala muy gën a woyof ci moom maanaam temps muy nekk muy gën a woyof ci moom que jullit euh, que euh, benn julli farata bu mu daan julli ci àdduna maanaam tisbaar bi nga julli sànq ci àdduna wala julli suba gi nga julli sànq ci ci àdduna maanaam ni mu woyofee ci yow noonu maanaam yow mal xiyaamati li muy nekk nekk cinquante mille en noonu lay woyof maanaam ko xam ne dafa gëm yàlla ci dëgg maanaam kon loolu di wane ne euh, cinquante mille en yooyu loolu lay loolu loolu yow ma xiyaamati maanaam lay teg et euh, juróom fukki euh, mawtin ñoo am maanaam juróom fukki bërëb maanaam ay événement ay taxawaay ñoom ñoo am yow ma xiyaamati maanaam bokk na ci jamono ji nit ñi di yëpp jamono ji nit ñi di taxaw di xaar jamono ji ñuy dem di seeti ji yeneen ci alayhi salaam pour ñu leen jamono ji nga xamante ne ci la Eh, xaar indi li nga xamante ne moom mooy eh, eh, tiir yi maanaam ñu mën koo jàng jamono ji nga xamante ne moom la ñuy teg balance yi maanaam di natt jamono ji nga xamante ne ci la ñuy àttee jaam yi jamono maanaam ji ñuy jéggi siraat jamono ji nga xam ne ci la nit di ku nekk war a ñibbi sa kër nag fi nga xam ne mooy dëgg dëgg sa kër àjjana wala safara maanaam ak yu mel noonu yooyu yëpp ay jamono la yoo xamante ne yu ci bokk la mais ay événement la yoo xamante ne yu bari bëri la yoo xamante ne dañuy xew yow man xiyaamati yoo xamante ne yëpp boo leen boolee cinquante mille ans lay durer fan yi mais fan yooyu noonu day nekk fan yi nga xamante maanaam day nekk ay événement yoo xamante ne yu bari la yuy xew xadis euh, alquran nettali na ci lu bari bari euh, yow xadis euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tamit nettali dina ci yu bari bari comme biñu biñ gis léegi maanaam ak yeneen yeneen yoo xamante ne yuy xew la ci yow man xiyaamati muy cinquante xew-xew événement yu mag yu déterminant yoo xam ne benn bu ci nekk mille ans la maanaam benn xew-xew bu nekk mille ans la maanaam junniy at la euh, kon bu boobaa day daal di nekk lu mel noonu wala bokk ñu ne ñu tënk ko ci juróomi événement yoo xamante ne benn bu ci nekk fukki junniy at la maanaam muy tombé jamono ji ñuy julli suba après euh, nga xam ne ci la nit ñi di lekki mooy heure suba ah, euh, jamono ji nga xamante ne ci la tisbaar bi mooy ci la nit ñi di jot seen seen këyit ainsi de suite maanaam euh, euh, euh, maanaam seen registre yi ku nekk war koo lire nga xamante ne voilà mu nekk ay événements yu mel noonu ba nga xamante ne moom mu tolloog juróom yi julli yi maanaam benn bu ci nekk ak xew-xewam bu ko defee nit ñi daal di dem ñibbi maanaam soit seen kër yi maanaam te moom mooy àjjana wala biir safara yàlla nañu yàlla boole ci xaaj bi nga xam ne ñoom ñooy dem àjjana te musul ñu ci xaaj bi nga xamante ne ñoom ñooy dem safara kon Euh, loolu moom mooy euh, juróom fukki at yooyu léegi ci juróom fukki junni at yooyu ci kaw loolu kon bu ñu nee juróom fukki junni at yooyu ci loolu la aju léegi fokk kon ñu xam maanaam est-ce que réellement maanaam dañ koy dund dëgg-dëgg wala bokk day nekk loo xamante ne euh, dafa relatif maanaam foofu da gis ne alquran kon ak sunna yonent bi sallallahu alayhi ci ni ko ko la gis nañ ni indi na lu ñu tuddee ak nazariyatu nisbiyya maanaam mooy mooy la relativité mooy la relativité maanaam moom mooy nag mooy man mën naa dund benn mbir yow nga dund ko euh, alors que ci même événement yi maanaam mbir mi du nekk benn te loolu arab yi xam nañ ko ci seen làkk mooy tey par exemple te wolof yi xam nañ ko ah maanaam tey ki nga xamante ne euh, moom mooy am benn bés boo xamante ne euh, day ceebu masalan bés bi muy ceebu bis boobu ni muy toll ci moom bokkul ak ki nga xamante ne ci même bis boobu moom mi ngi woon kaso maanaam ñu ngi koy doogu kaso maanaam ñaari fan yooyu duñ tolloo ci ci nit ñi maanaam kii ni muy yëgee ni bis bi wala bis bi muy ngénte rek bis bi muy ngénte eh, doomam maanaam taawam surtout nga xam te day doog am doom comme te lu yàgg taawam la nangam nangam ak yooyu kooku bis boobu maanaam ni fan woowa maanaam du tolloo ak fan wala nga xamante ne kee maanaam ci même bis bi kooku moom bis boobu la enquête yi jeex ba ñu jàpp waa ji fekk ku ci këram jàpp ko mu découvrir ne ndekete lam daan nëbbu ay at jàpp nañ ko tey et que maanaam perpétuité la nar a dund maanaam ñu war koo yóbbu mu mu dem kasa kooku xam ngeen ni ñaar ñooñu ni ñuy dundee bis bi du nekk benn maanaam te même bis bi la waaye yëg-yëg gi ñuy am maanaam kii bis bi day yàgg ci moom lool alors que kii bis bi day mën naa gaaw ci moom maanaam kon loolu moom mooy euh, loolu moom mooy relativité boobu noonu maanaam relativité boobu am na mais am na beneen xeetu relativité boo xamante ne fii alquran junj na ko fii euh, te moom mooy lan moom mooy juróom fukki junni ak yii nii euh, borom xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute maanaam surtout mu fassiruuna yi dañ cee wuute ay wuute yoo xam xamante ne xaqiqatan dafa mel ne ak aaya la wala euh, rawatina su fekkente ne dañuy firi ne malaaka yi seenu rañaan la bu boobaa lan lay tekk bis boobu maanaam léegi génn nañ ci ne ndax bis bi yowmal xiyaamati la wala du yowmal xiyaamati mais xattaa bu dee yowmal xiyaamati maanaam ñii day yàgg ci ñoom ñii mu gàtt ci ñoom ñii mu gën a gudd ci ñoom ñii mu nekk une éternité ci ñoom ainsi de suite mais bu dul yow mal xiyaamati nag léegi euh, rañaan bi nga xamante ne maanaam malaaka yi bu ñuy rañaan est-ce que euh, rañaan googu maanaam ban temps lay durer maanaam naka la naka la taxawee ban temps lay durer ban temps lay def ci dans la réalité dans la réalité naka la foofu borom xam yi euh, rahmatullah alayhim dañ am na ci ñoo xamante ne dañ koo gisee rek ne euh, malaayka yi borom subhanahu wa su leen yabalee pour ñu wàcc ci suuf ñoom bu ñuy wàcc euh, li ko dalee maanaam yoonu yoonu asamaan si yoonu asamaan si maanaam arash li ko dalee arash bu fi gën a suufee ci suuf loolu moom moo def cinquante mille ans maanaam ci suñ ko doon daw maanaam fu ko doon daw fu ko maanaam suñu juróom ñun nit ñi ñun ñoo ko doon ñoo ko doon parcourir ak suñu gëléem yi maanaam loolu loolu booba loolu lay def am na ñu ne déedéet tekkiwul loolu euh, li muy tekki rek moom mooy euh, ne juróom maanaam juróom fukki junniy at yi lenn lenn lenn la moom mooy euh, fi nga xamante ne muy nit ñi bor maanaam malaayka seen wàcc ak seen yéeg loolu yëpp boo ko boolee maanaam mooy juróom fukki junni maanaam suñ suñ suñuy wàcc su leen borom subhanahu wa ta'ala yabalee ba ñu wàcc ci suuf après ñu yéegaat loolu juróom fukki junni at la. Euh, loolu nag lii néewal doole euh, gis-gis boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa li mu doon wax naan euh, am na ay malaaka yoo xamante ne ñoom dañuy awoon awante seen biir moom yataaqabuuna fiikum malaa'ika maanaam euh, am na ay malaaka yoo xam ne dañuy awante seen biir maanaam gudd dañuy yéeg bis bu jot dañuy dellu si waat maanaam nga xam te ne bis bu jot dañuy dellu dañuy yéeg dellu si waat euh, waaye maanaam kon bis bu nekk ñoom dinañ yéeg pendant maanaam dinañu yéeg diggante tàkkusaan maanaam tàkkusaan la ñuy yéeg dem bu ko defee dem ne yàlla ñun dañoo fekk sa jaam yi di julli dañ leen a bàyyi ñuy julli te bañ daan dem te te ñuy xëy dañ leen a fa fekkoon ñuy julli fajar suba gi ñeneen ñi tamit dañuy yéeg maanaam ñoom ñoom bu fajar bi jotee ñi nekkoon maanaam ñi fanaanoon ñoom dañuy yéegaat ci kaw asamaan si maanaam bu boobaa loolu day daal di néewal doole eh, li nga xamante moom mooy gis-gis boobu euh, amaan na am na yeneen wax yu ci nekk ci euh, fukki ci ci juróom fukki junni at yooyu waaye dafa am tamit beneen eh, mais amaat na li ci gën a wér moom mooy ne bis boobu yowmal xiyaamati lay wax maanaam yowmal xiyaamati moom mooy def cinquante maanaam te que xadiis yi loolu lañ tamit malaayika ak wala boog eh, maanaam mooy Seydina boobu alayhi salaam ñi nga xamante ne mooy eh, malaayika yi suñuy wàcc ak di seen rañaan yi bu fekkente ne ñun dañ ne. malaaka bi pour mu jóge fii dem ci arash dellu si maanaam pour dem ci arash wala boobu mu jóge arash ñëw wàcc loolu yëpp benn bés la koy def maanaam ñun dinañ toog benn bés mais bu ñu ko nattoon ñun ci ñu ko naroon a def mu nekk juróom fukki junni at boobaa dañ naan mbir mi nii la demee mooy suuf si juróom-ñaari suuf yi benn bu ci nekk digganteem ak moroomam maanaam suuf benn bu ci nekk digganteem ak moroomam day daal di nekk junniy at maanaam euh, dañ naan junniy at moom mooy suuf si maanaam ci boppam maanaam suuf si ci boppam ni mu toll junniy at lañ koy war a traverser et diggante suuf su nekk ak moroomam maanaam junniy at lay def muy na ñaari junniy at diggante asamaan bu nekk maanaam asamaan bu nekk ni mu toll muy junniy at. waaye diggante asamaan bu nekk ak moroomam tamit daan def junni at bu boobaa lool soo ko toppee ba ci juróom-ñaari asamaan yi da am fukki at fukki junni at ak ñeent fukki junni ak ñeent yooyu noonu euh, loolu mu daal di des kon fanweeri junni at ak juróom-benn muy 36000 ans mooy des maanaam 14000 ans yi mooy diggante boobu mu des 36000 ans mooy diggante kursi yu maanaam kursi yu ba arash maanaam loolu 36000 ans lay doon mu nekk 50000 ans. maanaam muy juróom fukki junni at waaye loolu xaqiqatan dese na wér bokk na ci liy wane ne dese na wér mooy li Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu xadis la boo xam ne bu wér la euh, boo xam ne mawquuf la xaqiqatan waaye dafa am attee ref ndax loolu kenn du ci wax ci xel mooy euh, juróom mooy ne diggante asamaan ak suuf juróomi téeméeri at la maanaam diggante asamaan bu ne distance maanaam euh, daw bi ñun bu ñu ko doon daw juróomi téeméeri at lay doon kon bu boobaa boobu day daal maanaam calcul boobu day daal di foofu bu boobaa wax jooju tamit dañ koy daal di mën a éliminer euh, léegi euh, li nga xamante ne fii tamit am na ñoo xamante ne niñ ko gisee moom mooy rek ne mooy rek ala kulli xaalis ñun xamuñu détails yu mbir mi mais daal xam nañ ne malaaka gi ñoom bu ñu wàccee di yéeg ci bës la ñuy wàcc maanaam diire bi ñu wàcc ci bës la te bës boobu ci ñun maanaam mooy juróom fukki junni bu boobaa loolu tamit day daal di tax beneen relaat beneen Euh, nazarate nisbiya mooy relativité boobu mooy lan mooy ne solo fi ngay ne maanaam temps bi dootu nekk te benn maanaam tey ñun fii ñu ne ni bu nekkee ci weer wi par exemple ñu nekk ci weer wi ñoom temps bi di a gaaw ci ñoom maanaam mooy lu teg ñoom dinañ gis ñeenti yoon maanaam ñoom ci seen benn bés ñu nekk ci weer bu ñu nekkee ci weer wi dinañ def ñeenti fan ñeenti yoon dinañ gis jant bi dugg génnaat ñeenti yoon maanaam mooy ñeenti fan ñun ñuy doog am benn bés maanaam kon wala boog contraire bi maanaam mooy dinañ gis ne suuf si jant bi wër na ko ñeenti fan ñun ñuy doog maanaam weer wi ñuy doog a gis euh, ñoom ñuy doog a am benn bés maanaam kon loolu bu boobaa relativité boobu loolu soo ko ajee ci asamaan yi ba ca kaw a kaw a kaw da ngay daal di euh, mën a gis li nga xamante ne moom mooy euh, ne ñoom benn bës ci ñoom malaaka yi ci seen fañu ne ñoom ci seen ma martaba bi ñu ne maanaam ñoom benn bés ci ñoom day jàll mu daal di def li nga xamante ne moom mooy juróom fukki junni at fii ci ñun ñun maanaam bu boobaa euh, loolu day daal neex a dégg ci kaw loolu tamit am na ñoo xamante ne ci lañu ñu euh, jàppee ne euh, aaya bii ni bi dopti maanaam bi dafa firi li nga xamante ne moom la ñuy tuddee maanaam dafa leeral maanaam dafa doon waxtaanee li ñuy maanaam vitesse lumière maanaam gaawaayu leer leer bi maanaam lumière parce que malaayika yi ay jëmmi leer lañ ruux leer la maanaam tey te loolu même bu xattaa bu ñu nattalee doomu aadama ruuxam maanaam bu boobaa lan la ñuy wax dañ naan euh, ñoom niñ ko gisee mooy lan mooy dañ ne bu ñu jëlee at at bi ñett téeméeri fan la ak juróom fukk ak juróom maanaam ak ak ñeenteelu xaaj mooy kon 365 jours 365 virgule cinq jours loolu moom mooy atu jant bi bu dee ak weer bi trois cent cinquante quatre virgule trente six jours la maanaam euh, te loolu dañ ciy profité di ci leeral ne di dinañ ci ñëw incha allah ci asaka ji maanaam mooy ne asaka boo koy natt wala bépp mbir boo xam ne dañ koy natt di ko war a natt ci at ci trois cent cinquante quatre virgule trente six jours yooyu koy natt maanaam doo ko natt ci trois cent soixante cinq jours wala trois cent six jours comme ni nga xamante ne noonu la nekk xelu ñu bëree bëri. jaamu yàlla yëpp dañ koo aj ci trois cent soixante trois cent cinquante quatre virgule euh, trente six jours yooyu trois cent cinquante quatre jours yooyu loolu moom mooy at ci diine l'islam maanaam noonu la ñuy waxee at euh, loolu moom moo tax saison yi muy tourner ci saison yi at bi maanaam weeru koor tey par exemple chaque trois cent cinquante quatre jours trois cent cinquante quatre virgule trente jours day dellu si waat mais moo tax ngay gis muy tourner ci saison yi léegi euh, at boobu loolu suñ ko jëlee tey ñu jël moyenne bi ñu jël trois cent soixante quatre trois cent soixante cinq euh, virgule vingt cinq plus trois cent cinquante quatre virgule trente six loolu noonu euh, nga multiplier ko par cinquante mille parce que cinquante mille en maanaam mooy ci ay jours nga multiplier ko par cinquante mille maanaam loolu bu boobaa euh, daf lay daal di jox di maanaam nga diviser waat ko par deux maanaam pour am moyenne bi da daal di am. 17 millions 990 mille 250 moom ngay am maanaam bu boobaa loolu ngay am léegi kon nga mën ko à peu près nga ne kon 18 millions maanaam à peu près loolu 18 millions yooyu soo ko multiplier par euh, euh kilomètres par heure mooy vitesse bi nga xamante ne moom la gëléem di daw pendant une journée à peu près moo bu boobaa euh, da ngay di am un un milliard quatre-vingts millions voilà. un milliard quatre-vingts million de kilomètres par heure loolu ngay am léegi loolu tey soo ko jëlee nga ramener ko maintenant ci nombre de ci jours yi maanaam euh, nga nga nga nga nga diviser ko par trois mille six cents maanaam bu ko refee nga am par rapport ak euh, kilomètres par seconde maanaam nga diviser ko par trois mille six cents da ngay daal di am trois cent mille kilomètres par seconde trois cent mille kilomètres par seconde yooyu euh, bon. boo boo boo delloo ci mètre par seconde da ngay am 3 10 puissance 8 mètres par seconde maanaam nga am vitesse lumière bi maanaam kon bu boobaa mooy ne aaya bi batti aaya bi ci boppam leeral na ne maanaam ki waxu bon ñenn ñi ne kon aaya day leeral ne li nga xamante ne moom mooy vitesse lumière alquran daf ko doon wax maanaam mooy leer yi maanaam li nga xamante ne noonu la gaawee maanaam mooy mooy loolu mooy mooy ne comme malaaka yi ay leer rek ruux yi maanaam ñoom te leer boobu noonu li tax ñoom ñu ko parce que dañoo gis ne euh, leer mooy li gën a gaaw ci li gaaw maanaam euh, mbir mu ne mënta gaaw am vitesse maximale ba ba ba ba dépasser vitesse lumière mooy célérité boobu loolu moom moo tax euh, ñu waxee ko noonu kon ci kaw loolu dañuy daal di gis ne kon loolu bu boobaa mu'jiza qur'aniyya lay daal di doon am na tamit ñu ko nattee ci beneen aaya bi. nga xamante ne euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wax inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun euh, ne benn at benn bés fi sa borom subhaanahu wa ta'ala maanaam moom day euh, tolloog junni at ci li nga xamante ne moom mooy yéen li ngeen di li ngeen di natt ak beneen aaya bi yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu alfa sanatin mimma ta'udun Euh, mooy yéen mooy borom subhaanahu wa mooy soppandi ci mbir yi mooy soppandi mbir yi ndogal bi al amr commandement bi mina samaa ila al ardi maanaam mu tukkee ci asamaan ñëw ci suuf si ah euh, topp su ma yaaru ula topp nag mu yéegaat ci moom mais fii yow mi lépp mu def ko ci benn bés bés bi mooy lan kaana miqdaaruhu alfa sanatin maanaam boo xam ne bu ko nattee dañuy gis ne mooy junni at ñu mata ut doona ci li ngeen di gëm foofu nag xaqiqatan euh, moo tax borom xam-xam yi mbir mi aaya bi bokk na ci maanaam aaya yi bokk na ci li gën a gëlëmal mooy maanaam mbir mu yéeme la parce que euh, day wax fii juróom fukk junni at fee mu ne fukki fee mu ne junni at kon borom benn jour ci moom mooy junni at ñun ci ñun ni ñu compter mu ne malaaka yi juróom fukki junni at mooy benn bës noonu ci ñoom maanaam xaqiqatan mbir mi li muy pour mën a tënk mbir mi rek euh, masala boobu euh, iskal am na ci maanaam lënt lënt am na ci lii bokk na ci yi nga xamante ne euh, ñi nga xam ne dañoo jàpp ne saa yu ab xadis wuuteeg seenu xel rek ñu jàpp ne mënta nekk wala xadis wuuteeg benn maanaam ci seenu xel ak benn aaya rek ñu jàpp ne xadis ba wérut parce que wuute naa ak samam xel man ba pare sama moroom yëpp xool naa leen wuute na ak seenum xel ñoom kon xadis bi wéru maanaam lii bokk na ci radd bi leen di radd parce que bu boobaa lan lañ leen di laaj moom mooy lii dafay nuroog taarub mooy contradiction ak wala luy jañante te fekk taarub amul maanaam jañante amul te allahuma ba mu des ñu daal di jàpp ne alquran ci jëmmi boppam contradiction da ci loolu moom moo tax loolu musiba mënta dal nit ba yegg ci niveau fu muy jàppee fu muy toogee jàpp na ne daal moom ci xelam woy parce que comme que euh, hadis bi wuute nag bee euh, comme que aaya bi wuute nag hadis bee euh, kon hadis bi wérul maanaam nga xamante ne maanaam amul benn nattuwaay lu dul ne rek ah kon hadis bi wérul parce que lu tax dafa wuutee comme xelam loolu mooy mazhabu haqiqatan mu'tazila yi maanaam mu'tazila yi noonu la ñuy xalaate ak mboolem ñi nga xamante ne dañoo am jeexitalu jeexital gu ñaaw ki nga xamante ne moom mooy ci seeni mbir Euh, li nga xamante ne moom la ñuy dànkaafoo képp kenn mooy su fekkente ne dafa am loo xamante ne dafa lënt maanaam na nga jàpp ne yow sax xel moo lën moo moo problème mais al alquran ak xadis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënuñoo am contradiction maadaama ne xadis bi wér na euh, euh, ci ci lu leer ci maanaam ci loo xamante ne amul laa bubaara fii voilà amul lënt lënt léegi ay borom xam-xam yi ñu ngi dañuy wax euh, ay wax yu wuute ci jéem la la la la la maanaam ñenn ñi dañuy ne euh, yawmal qiyaamati dafa am ñoo xamante ne maanaam ñii day nekk ci ñoom junni at maanaam day metti ci ñoom junni at comme junni at ñee mu mettee ci ñoom comme juróom fukki junni at voilà comme parce que li tax ba mu waxoon ko mooy daf ne yastaxlu yastaajilunaka bil azaabi voilà maanaam yastajilunaka euh, bil azab maanaam ñoom ñu ngi lay yàkkamtiloo mbugal bi borom subhanahu wa ta'ala tàcc na wala yukhlifa Allahu wa'da te yàlla moom buur yàlla borom subhanahu wa ta'ala du mukk li nga xamante ne moom mooy ak li mu diggee maanaam li mu ne di dina ko def loolu du wuute moom ba pare daal di ci teg ne euh, benn bés fay sa borom subhanahu wa moom day tolloo euh, junni at comme maanaam yéen li nga xamante ne moom ngeen di maanaam moom ngeen di lim sanatan mimmaa ta'uddun kon bu boobaa relativité bi day dépendre ci nit ki ci bopp boppam ñii day metti ci ñoom junni at lu tolloog junni at mu mettee ci ñoom comme lu tolloog juróom maanaam kon relativité bi foofu lay nekk am na ñoo xam te ne ci maanaam borom koo xam ñoom noonu lañ ko euh, def euh, beneen firi bu ko gën ci li gis moom mooy firi ñuy jàpp ne maanaam fee malaaka la maanaam malaaka yi seenu yëre yéeg seenu yéeg moom mooy def juróom fukki junni at ci ñoom alors que bu dee junni at mu gën a gaaw parce que boobu al amr la yu dabbirul amra maanaam yàlla ni muy soppandikoo ci mbir yi maanaam commandement am ni muy gaawee maanaam mu gën a gaaw vitesse lumière de cinquante fois de cinquante fois la gën a gaawee vitesse lumière ndax lan ndax borom subhaanahu wa taala mbir yi kun nekkal maanaam nuun boobu jeexalee kun maanaam nekkal amru maanaam mooy cinquante bi maanaam moom lay dëxëñaale maanaam cinquante yi bu ko defee maanaam bis bi daal di nekk mille ans maanaam bu boobaa euh, loolu tamit gis-gis la bu rafet ci mbir mi bu boobaa dañ naan lënt-lënt amu ci lënt-lënt mbir mi fan la nekk moom mooy malaaka yi ñoom seenu yéeg moom mooy ñoom vitesse lumière la ñuy dawe moo tax kon ñoom ndax ay jëmmi leer lañ ñoom juróom fukki doon ñeneen yàlla nag moom commandement am moo gën a gaaw lool parce que ci nuun bi la koy dugal maanaam bay nal kaaf wan nuun maanaam ci diggante kaaf ak nuun bi foofu lay dugal li nga xamante ne moom mooy moom mooy commandement am commandement bi daal di jóge ci asamaan mooy kursi yu ci kursi yu parce que foofu lañ la wax ne maanaam foofu moom mooy place euh, euh, al amr euh, commandement bi bu ko defee kaaf bi mooy comme kursi yu bi maanaam à part de kursi yu mu wàcc maanaam daal di dëxëñ ci cinquante Euh, cinquante yi mu dëxañ ko maanaam mille ans bu ko defee mille ans lay daal maanaam day mel ni comme day diviser bi par cinquante maanaam mais bu boobaa lor bu divin lay doon euh, beneen mbir bi nga xamante ne lor bu boobaa gis-gis boobu tamit mën na nekk loo xamante ne gis-gis bu euh, rafet la waaye li nga xamante ne moom moo mat xel fii moom mooy yëpp ay tajalliyaat maanaam ay feeñuwaayu borom bi la subhaanahu wa ta'aala lu tax parce que dafa am benn am solo boo xamante ne moom la ñu a déparé ci aay bi ci kàddu bi mooy ne yàlla moom moo bind jamono yi moom moo bind place yi xalaqa zamana wal makaan wa huwa munazzahun an zamani wal makaan moom yàlla dafa deñ ci jamono ak place kon bu naan bés fa yàlla maanaam moom mooy bés bi nga xamante ne mooy ci feeñu lay teg te jalliyaatam lay doon maanaam kon feeñu waayu borom subhaanahu yàlla daf ci am ay feeñuwaay yu bu fekkente ne fii muy al amr ndogal gi feeñuwaay boobu ci bis bi maanaam bu boobaa ñun bu ñëwee maanaam buñ ko ñun buñ gisee feeñuwaay boobu maanaam ni muy feeñee ci ñun ni muy feeñee ci ñun moom mooy mille ans bu fekkente ne euh, beneen bi ci des la moom mooy malaaka seen wàcc seen yéeg ñun ni muy feeñee ci ñun maanaam mooy bu doon ñun ñoo ñoo doon parcourir distance boobu dañuy def cinquante mille maanaam loolu yëpp muy ay bis yoo xam xamante ne yàlla bis yàlla yi la yawmal qiyaamati tamit euh, selon nit ñi ñu dundee ko ay bis yu bari yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu nii leeral nañu ne bu fekkente ne ab jullit la bu gëm te dëggu leeru ngëmum googu am na doole ba nga xamante ne moo ëpp leer yeneen yi ci def yëpp maanaam loolu day dëxëñ temps bi ci kaw ba anam koo xamante ne ñun dinañ dund junni at maanaam dinañ dinañ dund juróom fukki junni at yooyu te fekk temps bi ñuy calculer loolu maanaam temps bi day mel ci ñun comme tey bu ñu doon julli tisbaar cinq minutes cinq minutes wala ñuy julli suba wala ñuy julli euh, timis temps boobu ni muy woyofee ci ñun ni muy gaawee cinq minutes maximum dix minutes cinquante mille en ndekete romb na maanaam loolu relativiser lu tax parce que tegal li yaatu borom bi subhaanahu yàlla ni muy feeñoo ci ñun bu boobaa moom mooy tax maanaam mbir yëpp ay feeñuwaay yàlla la maanaam ci kaw loolu kon dinañ gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy rañaan di dem ci yàlla maanaam dañoo am ay feeñuwaay yu wuute maanaam pour tënk kon mbir mi dañ naan ñaari gis-gis ñoo am ci wax gis-gisu ñi jàpp ne yawmal xiyaamati la te loolu xadiis yi dañ koo dëgëral boobaa ku jàpp ne yawmal xiyaamati la bu boobaa malaaka yi wàcc gi ñuy wàcc moom mooy eh, yéeg gi ñuy yéeg mooy wàcc gi ñuy wàcc maanaam mooy lan mooy wa comme li alquran wax ne yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan bis boobu ruux day ñëw taxaw ak malaaka yi ñu def ay sàppe am na sax ñu ne ruux moom kese day def sàppeem malaaka yi ñu des yëpp def sàppeem seen sàppe am na léegi bu boobaa tamit buñ ko firee noonu ne yawmal qiyaamati la mooy cinquante mille en yooyu muy bis booba bu boobaa dañ naan euh, kon mbugal ñii nga xamante ne maanaam ñii laajte mbugal bi kañ la dañ naan la mbugal bi dina ñëw fii yow min ci bés boo kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana maanaam mooy limam juróom fukki junni at lay doon bu boobaa tamit bu dee saala saa'ilun lay doon maanaam bu boobaa saa saala buy tekki walangaan la saa'ilun muy xul woowoo ci safara bu boobaa day daal di dëppoo ak li nga xamante ne mooy xadis ba la nga xam ne moom la wax ne euh, euh, kii bi ñuy jël mooy li walangaan ci safara te moom mooy euh, trésor yi moom lañuy jël def ko ndox mu walangaan ñu jël ko di ko ñaas ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, ñi daanul joxe génne asaka ci seen eh, alal jooju daanuñ ci def lu baax maanaam bu boobaa mu daal di nekk loolu ci bis boo xamante ne buñ ko nattee ci suñu bis yi mu daal di nekk cinquante mille ans maanaam bu boobaa tamit loolu yëpp amul benn problème lënt lënt bu ci am prix moomu prix la moo xamante ne bu yomb la bu leer la bu woyof la te bu bu bu dëppoo ak aaya ba pare du am benn lënt lënt ak yeneen aaya yi am benn lënt yeneen aaya yi beneen bi ci des moom mooy su fekkente ne Euh, bu boobaa tamit euh, muy euh, bu boobaa dañuy daal di ci mën a jàngee yeneen mbir yoo xamante ne incha allahu taala dinañ ci gis bu ñu yegsee ci ci ci njàngat yi waaye bu boobaa daal li li liñ mën a tënk mooy juróom fukki junni at nga xamante ne moom la ñuy wax su dee maanaa bi yawmal qiyaamati loolu la su dee nag maanaa bi moom mooy adduna bi maanaam ni muy doxee ak maanaam par rapport ak ne malaayika yi ñoom dinañ yéeg bu amee mission seen mission yooyu en un jour lañ koy def mais jour boobu ñoom bu ñu ko defee. maanaam ñoom vitesse bi ñuy gaa dawee dafa gaaw ba nga xamante ne su doon ñun la il faut ñu def cinquante mille ans pour mën ko daw maanaam bu boobaa loolu tamit day daal di nekk maanaam boo xam ne bu xam la beneen bi ci des tam moom mooy ruuxu doomu aadama yi bu ñu yiit ci borom bi subhaanahu wa taala bu boobaa bu dee maanaam boobu la ruuxu jullit ñi la ñuy maanaam ruuxu yéeféer yi bokkul ci maanaam ruuxu yéeféer que ruuxu yéeféer bi ñu leen may ñu dugg laata fattaxu lahum abwaaba samaa voilà wala yadxuluuna aljannata hatta yalija aljamal fi samil xiyaam te duñu dugg ajjana mbete euh, gëléem xajul ci bën bënu ko suuf maanaam loolu expression la bu arab yi feeg bën bën feeg feeg gëléem xajul ci ko suuf xam nañ ne loolu amul loolu dugg ajjana kon bu boobaa euh, ruux yooyu moom maanaam bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, ñi yéeféeri boobaa ñoom fan la ñu nekk du ñu yëg ñoom seen rox du yëg seen rox boobaa fan lay dem ñoom fii sijjiin ci sijjiin la dem waaw nga xamante ne ci suufa suufa suufa suufa suuf la maanaam fu gën a suufee ci suuf fan la dem boobaa ñoom foofu la ñu amee seen bëggalu bàmmeel euh, kon yooyu yëpp ay maanaa la yoo xamante ne aaya bi mën na koo maanaam da koy làmboo te ay maanaa la yoo xamante ne euh, aaya bi daf koy daf moom dañ koy daal di mën a gis ci buntu boobu euh, mu daal di leer euh, su ko defee mu ñu jàpp ne beneen bi ci des moom mooy ñu jàpp ne yëpp ay feeñuwaayu borom bi la subhaanahu wa maanaam kon nit ku nekk yàlla borom bi subhaanahu Euh, jullit bi nga xamante ne fas naa yéene soobu ci yoonu yàlla yàlla dana ko yombalal rañaanam mu jëm ci yàlla waaye maanaam benn bës boo xamante loo xamante ne mën naa xotti ci benn bés ci digganteem ak yàlla loo xamante ne maanaam ku ko bëggoon xotti cinquante mille engrais ko loolu yàlla mën na ko yombalal doomu aadama voilà euh, kon ci kaw loolu loolu moom moo nekkoon li nga xamante ne moom mooy di tënk euh, aaya bi aaya yi incha allahu taala eh, ci jotaay bii ñëw eh, dinañu eh, leeral li nga xamante ne maanaam dinañ indi njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo ci yiñ ci gis yiñ borom subhaanahu wa taala yéen kawal ñu indi ci njàngat yooyu su ko defee ñu mën gis li ci tegu maanaam yeneen aaya yi nga xamante ne ñoom ñoo ci bu boobaa dinañu gën tënk yeneen aaya yi ci des incha allah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 سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون